suratu wasafaati saaru wasafaati makiyatun ko jeg makka la mi'atun téeméer la wa isnaane ak ñaar wasamaanoon ak juróom-ñett fukk adan ji kaateef bismillahi sax sama wax sama ci tudd tudd bu rahmaani ka ak sàppe giñ naa ci malaaka yi nga xam ne ñu ngay sappe rek di jaamu seen borom xal si nañoo waxal seen bopp ci saaru ne naa la naanu saafoona way naa la naanu mu sabbihoona wa zaajiraati gi ne ma malaaka yi di way jajj niir ya zajran ak jajj de xiini ay malaaka leen xamee di leen sàmm ni sàmm bi sàmm juróom bu ko yàlla ne tawal ca barab sàngam mu màng niir ya bu bëggee taw foo xam ne waaw bokkut ak fañ ko digal nga dégg malaaka ma xaj ko mooy man yooyu ngeen dégg ba saariyaa di géñama malaaka yi di way jàng alxuraan way jàng yee sikran alxuraan la géñ ci malaaka yi jàng alxuraan wala géñ ci nit ña nga xam ne ña ngay jàng alxuraan la yett ngéñu ngoog yépp mën naa am lenn lay melal wala ngeen li ci nekk ak la muy melal de saaf saaf yi mooy malaaka yan xal ñëw dinaa nax nu saaf foona ca mujj ak saaroy saajiraati di malaaka nga xam ne ñooy jajji nit yi nga xam ne ci la wërsëg mbindeef yi nekk saariyaati di mbooloo nga xam ne ñu ngay jàng alxuraan yooyu waa amee si de soo xamee ne jaam yi mooy nañ yàlla ba mooy duusu ci jaww ji ba nga xam ne njanaaw yi dinañ gëlëm ci jaww ji jën yi gëlëm ci biir géej bi asamaan ne dafay xotteeku lii moom doo du seetaan suuf ne dafay mokk ak ba yëngu lu tax ñuy merloo borom bi nii su ko defee malaaka ca téye yàlla ba nag ñooy balu yàlla di balu ñu ci suuf. ba melam yàlla moomu waaw siix su ko defee mbindeef yëpp dellu at seen jàmm yi malaaka ñu amee mangasini taw yi amul menn at mu gën a taw sa morom waaye réew mu mooy rek yàlla jël seen taw yóbbu ko ci meneen réew su ñëpp bokkee mooy mu hebal xiin ñuy dem taw ci géej gi wàcc nit ñi waaye at mu bëri taw ak mu bëriwut taw xamul benn natt laxat mu ne dana taw la mu war a taw waaye li ca manqué rek ba bakkaati nit moo ko manqué loo li nga xamee taw nag mooy bunta wërsëg ofisement yi def ko kuma too doona malaaka yi nga xam ne ñoo amee loolu moo tax yàlla di génn ci ñoom ak mbooloo yi nga xam ne ñu ngi jàng alxuraan yàlla dana merati ba asamaan bëgg a xotteeku suuf bëgg a mokk benn benn gone jàng rek ci jàngu alxuraan jàng xuloo laa aadun masalan wala laa rek yàlla daal di séexal moo tax ñetti kuréel yi nga xam ne ñoo tere àddina jeex ba léegi malaaka yi koy sabaalal te meram séex malaaka yi xam wërsëg ba nit ñi mën a dund jàngkati alxuraan yi nga xam ne ñu jàng alxuraan ba tax yàlla waaw fiixal meram wàcce yërmaaneem géñ na ci ñetti kuré yooyu doon géñ nag ngéñ suñ ko bëggee faxal inna mooy ñëw ca tontu la inna ilaakum naka yàlla seen la waaye dum kenn la de di yàlla doon géñ yépp nag mooy yàlla kenn la de ngéñ yàlla ngoog moom ci indi déefam lay géñ waaye moo jagoo loolu jaami yàlla yi nag ñoom suñuy génn ci yàlla rek lañu war a de ñun sañ ñoo génn ci mbindeef moo tax dafa ñoo gën a dëgër xalxal ci bind am man xalax naa am ñunu bind ci malaayika laaj leen ñoom ñuy wax ne mënuma dekkal ku dee moo bind nit kii ak bind malaaka ci gën a yomb jibril rek waxoon nañ démb ne juróom benn téeméeri mbagg la asamaan si ngeen di ak suuf yi ak liñ lamboo ci kéemtaan dinaa naka nun xadax naa moom bind na leen de bind na leen ñoom doomu aadama min si ñu tukke ci ban laafikin bu daay ji taq ci loxo te man yàlla maa bindoon aadama mu bàyyi ko ci ban boo xam ne dañ ko mooñ muy taq ci loxo noonu la meloon gannaaw gi mu mujj di ndundat am yàpp ak génn ci lam nekkoon di jamaat ci mën loolu mën da dekkal ku dee <coughs> bal bayit aji te yemu nga yow yonent bi waaye sax na ñoom danañu reetaande yow yaa ngi yemu dof ji xéefar dof bay weddi yàlla waaye ñoom itam ña reetaan ci yemu googu nga leen di yem de way laa dukkiroo ndem waadeef na leen laa askiroo na waadi tuñu suñ leen waadee duñ waadu way saaraaw ndem gis nañu aayatan kaawteef yastasxiroona danañu yëjji ko wàcc na ba nga xamee ne Quraysh ne nañ yonent ñun duñ la gëm mukk fii xot xotti weeru Badr wi mu xotteeku ñaari xotteeku yaar yëpp daanu ci daanu ci Makka bii daal ci ndey jooral Abi Qubays bii daal ci càmmoñam Abi Qubays nekk seen diggante soo defu loolu bu noppalul bu ñu waarati duñ gëm yonent daal di taxaw oo Sidina Ali yoog Fatima toog Hasan ak Husayn ne su ñaanee nañ wax amin muy ñaan ñuy wax amin weer wone toj ci xotteeku daanu ci màkkale be abi xubay si seen diggante yaari toj toj ya la balaa ñu ko daal ba te doxkat yi jógee ci biti réew ñëw ñu laaj leen ndax gis nañ koom dee ko gis ko la toj yaari tojit yëpp ñëw daanu ji Makka ñu ne sihrun mustamirun njawar la gu daj si ñu ne wàcc na ci rukaanata rukaanata waaye mbër la woon ci Quraysh moo xam ne daana lal garab xar rek teg ca tànkam ne Quraysh yëpp ñëw leen su ngeen yëkkatee sama tànk rek ma jox leen téeméeri gëléem ñëpp daje ca der ba jéem a randal tànkam rek duñ ko mën noonu laa amoon dara yonent yi doxal ci àll ba fekk ko ci gannaaw doj mi ngi sàmm ay gàttam yonent ne ko rukkaanaka doo gëm yàlla mu nekk man mu ne ko waaw mu ne man de balaa gëm rek ñu bëde soo bëdeeg man daal ma daal ma gëm la def na ne mustahil la yonent ne ñëwal mu ñëw yonent song ko xeenu ko dóor ko ci suuf mu ne mu gis ci moom doole joo xam ne gis ci mbindeef mu ne ko loolu du tax ma gërëm la ma du tax ma gëm la fii garab galee wëy si wut la sooy boo xam man du la wëy si yonent ne ko demal ca garab ga nga ne ko mu ñëw wëyu ma rukkaanate dem ca garab ga ne ko Muhammad ne nga dem wëyu ko garab ga dal di buddeeku jël banqaas ya ko ren ya kaw muy def bëf bëf bëf ba ak ci kanam yonent ne ko labbayka yaa sayna man waafal mahshar wayu naa la yow taarab ku ñëwal pencam yàlla mu ne ko du gëm lu may wata delloo fa mu newoon yonent ne ko dellu fa nga nekkoon garab ga dellu fa mu nekkoon dellu taxawat nam taxawewoon mu ñëw makka ne maa ngi bàyyi koo fi ki gën a jabar ci àddina nett li lam gis ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom lay wax way saaraaw ndem gis nañu aayatan kéemtaan muy xotteeku weer wa ak dox garab yépp yastaskiru ñu yeeji ko wa qaaloo tañ wax in haasa dee léegi daa seerun nara njabar la mu biinu gu daa ji ñu dellu wax ne ay saamit naa ndem daananu bokku naa ta nekk turaaban di suuf waaye saaman ta di yàq inaa naka nun ma soona ñu dekkal la ñoom suñ dee ba funuk yàlla mën nañoo dekkalaat ah waaye léegi loolu mënu la am ku dee ba funuk kay koo jeex na suñ dee rek jeex na ah abaawonaa ikay bàyyi sunu la waroon ñu di way jëkk waxuma suñ bàyyee deewoon bu yàgg ñooñu ana ku leen mën a dekkal yàlla mën na leen a dekkal kul waxal naam waaw waaw def na dekkal leen waantum te yéen daaxiro na way torox ngeen de daa ngeen dog dekkal ngeen torox tot te inamaa yéen aka moom dekki sajratum xaaju la rek waaye da tumbu di benn te itam te la fekk um ñoom yeen torox na danañu seet dañuy toog rek Israfil xaaju rek ñëpp teew pencam yàlla de kéefar ya nag dañuy torox tot gis nga ku la defal lu baax nga def ko lu bon ba nga teew ci kanamam na ngay ruse moo tax ñoom bu ñu dajee yàlla dañuy torox ba ne tot ndax ki leen sàkk xéewal leen defal leen lu baax ba noppi ñoom xam nañ ñaaw te doxalee seen diggante ak moom ci lii daana wax waa in xusirat ci lii daana wax ne ñaaw na jeeg rek di la yàlla baal nañu sax mooy yàlla waqaaloo wax nañu ne waqaaloo tañ wax ca pencam yàlla nag yaa way naa est-ce que nag xalaat sunu asa bi la bés yow mu diini mooy pencam yàlla asa bi la bés yow mu fas mooy bésam fasale diggante mi déefi de ndekete hoo pencam yàlla mi Muhammad dan wax ndekete dëgg la ñëw nañ ci wur ne uxsiro fangaleen allasina ñaaña salamoo tooñ nañu ci sàkkal yàlla bokkaale waa faajahum ak ak ak way lëkkoo seen ni seytaane ya leen doon réeral wa ma kaanu ak lañ nekkoon yàbbu doona di jaamu ko min doon laay dul yàlla fax doowum tegtal leen leen fax doowum màngaleen leen ilaa siraati jéewi jëm ci yoonu safara leen waqifoowum taxawloo leen nag ca kaw siraat dinoom naka ñoom mas'uloona ñuñ laaj lañu def ñu fang yéefar yépp jëme jaanoo nag daañ leen taxawal ci pomok siraat laaj leen lépp lu ñu mas a waxaw lu def ña nga leen di wax naa maalakum ana loo yéen laa tanaasaroona ba dimbalante ba dimbalante wu leen yàlla nga leen di yàdd nag naa leen jafe-jafe ñëwee ngeen di dimbalante moom ngeen di nekk seen ngeen dimbalante fii ci mbugal mi wàcc ci yéen bal bayduhum ñoom al yawma tey mustaslimuna wa yawmat lañu de tey ñoom ñëpp jébbalu nañu yàlla torox tot gën jéemu dara de lañu waroon def ba ñuy dund waa bala te jublu baaduhum ñeen seen alaa baaduñ ci ñeen yeta saa aloona danañu yeddante ña ngay yeddante nag ku ne na sa morom man lu ma ma sa dugg yaa ci dugal mu ne de mukk yaa dawaloon sa bopp xaaloo wax nañu ne innakum naka yéen kuntum nekkoon ngeen saatu naa di dikkal nu ani ci wàllu ndeyjoor ak càmmooy yépp yéen ñu daa dikkal ci wàllu gu nekk buñ bëggee dëggal bëgg a topp yonent bi ngeen fekk ñu xaaye ñu xaaloo wax nañ ñoom ñu topp ña bal day lam nekku leen woon moom ñu di wéy su ko defee fa ngeen leen mukk ngeen weddi woon na ñun rek wa maa kaana nekkut lanaa ñeel nu aleykum ci yéen min sultaanin kattan ñun dañoo amoon kattan luñ leen di note dañ leen a waxoon ci weddi rek mu neex leen yéen itam ngeen weddi nag ñun bal bay kuntum nekkoon ngeen xaw ndiini saa xëy na ñu di way bew de waa xata naa ci nun xawlu rabbinaa waxi borom sunu kii la am la ana jahannama innaa naka nun la saayiqoona way mos nañu mbugal mi ànd ak yéen de fa axwaynaakum bewal nan leen inna naka nun kunna naka nun xaawina di way bew ñoo leen bewaloon ci seeni wax naam ndax ñun itam dañoo bewoon bañ bewee yéen itam ngeen ànd ak ñun bew rek buur ne fa innahum naka ñoom yow may sin bésab keroog dinaa saabi jëm buggal ma mustarikoona way bokkaale lañu rek keroog ki doon ki doon réeral ak ka doon topp yépp ñoo ànd jëm buggal ma de inna naka nun kasaalika kam nin fay ñi le najal najalu na faral la ñuy def bil mujrimina ca weddi ña def noonu la yàlla def ak ñoom saa bi mat ba ma ñett su bugal ma de innahum naka ñoom kaanoo nekkoon nañu ndax ci dem waxeef na lawum ñuya leen laa ilaha illallahu laa ilaha illallahu yastakbiroona ñu rëylu ko de di leen dugal ci mbugal nag dañ daa def suñ leen wax leen laa ilaaha illallaahu ñu rëy du ko wax de yonent ne wax leen laa ilaaha illallaahu balaa ñoo dox seen diggante moom baatab tawxiid a ku ko wax wéetal nga yàlla baatab lixlaas a ngoog ku ko wax sellal nga gëm yàlla kalimatu tayyiba ba mu doon wax a kalimatu sidqi bi mu waxti léegi mi ngi kalimatu shahaadati mooy turam Musa yey naag boromam ne ko yow sama borom xamal ma mbóot moo xam ne moom laa lay tuddee mu ne ko waxal laa ilaaha illallah mu ne dama bëgg nga jagle ma loo xam ne man nga ko jagle de mu ne ko Musa waxal laa ilaaha illallah mu ne ko loolu ñëpp a koy wax man lu ma jagoo laa bëgg yàlla ne ko yow Muusa waxal laa ilaaha illallah ne ko baata ngoog boo xam ne ku ko wax benn yoon suñu jëloon asamaani juróom yaar ak suñu juróom yaar ak xaras ak kursi teg ko ci palaat ci baston fa baat bi teg ci beneen palaat ba baat ba lëng-lëng de <clears throat> moo tax yonent ne yéen ñëpp da dugg aljanna lu mooy ñu bañ ñu ne ko aljanna ku ko bañ mu ne ku wax laa ilaaha illallah rek da dem aljana ku ko bañ aljana de yonent doon dem xam nag Muaz Jabal ne ko yow Muaz mu ne ko xëy la yow yonent Yàlla mu ne yow Muaz ibn Jabal mu ne xëy naa mu ne yónn yonent Yàlla xam nga luy xaq yàlla ci jaamam yi mu ne yàlla ak yonent moo ko xam. mu ne ko xaq yàlla ci jaam bi mooy jaam bi wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah xam nga li xaq ci yàlla su fekkee wax nañ baat boobu mu ne yàlla ko xam mu ne xaq jaam yi ci yàlla suñu waxee baat boobu mooy mu dugal leen aljanna musal leen ci safara mu ne ko ma ma dem jotal ko nit ñi ndax ñu kontaan mu ne ko bu leen ko jotal ndax bon dañ ci sukkandiku ba bàyyi jaamu yàlla Muaz jékki bay dee mu soog koo nettali ne nettali ko ngir ragal bakkaatab na ba xam-xam baat boobu laa wax ne dégguma ko na yonent ma jotal ko yonent ne ko déet gannaaw mu jotal ko ngir ragal ngir ragal am bakkaat lay ragale am bakkaat ci bañ ko jotal te yonent aayoon na ko ne bul jotal wa yaquluna dañuy wax ay naanaka nun la taarikoo aali adina way bëri ay yàlla suñu lañ saayir ngi daf way aji way maj noonu ko di kuñ jindéen daañ wàcc suñu yàlla yee ngir rek topp waajoo xam ne waykat la te jinnee ko jàpp buur ne bal bayit jaari kanamu bilaax ci dëgg wa sadaqa te dëgg na mu almursaliin ñu ngeen ñi déedéet kii kay du ta dëgg la boo xam ne dëggal na yonent yee ko jëkkoon joxoon moom it dikke loolu la dikke de innakum naka yéen la saa yaqul asaabi way mos ngeen bugal la li mi mari aju métti de matu ci sama defut fay leen ilaa ma kuntum dara pay la ngeen nekkoon tamaloon doon jëf ko ilaa ibadallah dara jaami yàlla ya al muxlasina ñu di way gëm lu may jaami yàlla ya nga xam nag ne ñoom gëm nañ yàlla ñoom yàlla dana leen fay ulaayika ñooy la gaay lawum ñee na leen jaal jana ris suñu wërsëg maa loom wuri wuñu xam de mooy suba ngoon fawaakihu ay poytéef wowum te ñoom ala sururin ci kaw gilal mutaxaabina nit ñu ngi way jubloo kenn du gis sa dox ak morom de ci taafu def na wërale alayhim ci ñoom ci kaasin ci gobleet min maa ngi sàngara si daa ji bana tukke sa tukke ci aljana de ñu leen di wërale gobleet di sàngara soo xam ne waaw ma ngay ball ci aljana bokkut sàngara si àddina ci nga xam ne ci meññet yi lay jógee waaw ku ko naan man di xaañaan sa bopp di métti saa sàngara moom fay ball ci aljana ba baaraam bi mu aji weex te dafay weex tal lëfta tintu di aji neex di saari moom dafa neex wuuteel sangara si àddina si moom defe naa dafa weex di metti yooyu yëpp fekku sangara si aljana de moom dafa neex de laafiya de di aji nekk ci moom xawlun yàqute xel naan sangara si aljana moom du tax a mandi sa xel di yàqu wala um déet ñoom yun sa fona def yi xaañaan loo leen wala yun sa fona def yi manda leen xanaa jële ca sangara sa de te itam duñ ko naan ba mandi tagoo seen xel duñ ko naan itam ba xaañaan am bopp buy métti de wayen loo maa ji nekk la fa ñoom xaasiraatu tarfi jongo may di way jàpp ay seet seen ci seen i jëkkër te dañoo am jongo ma xam ne dañoo rafet te duñ xool lu muy seen jëkkër wuteeg jigéen àddina ku ci nekk lu jëkkatam foor foor dana euh, xool keneen ku ko gën a jëkkatam de jigéeni aljanna moom kenn du xool kenn lu ma jëkkëram yéen ñu di way gëtu de seeni bët dafa rëy kaar na hun na daanaka ñoom bay su ne nag baa lañ mag noonu guri guri ci dundam de nee na boo xam ma baa gaa ngi koy tàmbalee nen waaw ba muy tàmbalee feeñ leer weex waa xaw a xonq ndax pëdd maa nga jeey fële ca xott wa na muy rafete waaw mu ne noonu la jigéen yi aljana di rafete de waa ñu ñu day def lu ko yërsë de waa xabala te jublu baa boobu ñene seen yàlla baa di ñene yeta saa dana di laajante ñene aljana nag di laajante waaye yow fàtte nga bañ ne jaadu na waaw fàtte nga bés sangam bañ xiifee waaw ñu ne man fàttalikuma loolu man mosuma jóg fii waaw fàtte nañ ñene ñoom fàtte nañ ko xaat mais mosuñoo génn aljana fa lañ juddoo gaa yeewoon ca saaru kaafi nag seen xasa ñëw na ñaari doomi bàyyee kawe di hoona ak gëm seen waxtaan wa mujjantal baa ngi xaala wax xaayilun aji wax mbirum ci ñoom indi na kaman kaana nekkoon a li ñeel ma xarinun aji àndaale yaqulu koog dana mu wax li ñeel ma ay naka naka yow laminal musaddiqiina aji nekk nga jëwee dëggal ñee dekkeen man de waaye amoon naa sama mbokk ci àdduna mu mu doon weddi dekki li ma yedd naa ma ndax bokk nga ci ñi dëggal dekki ay saamit naa deen deenanu fukk naa te nekk turaaba ngi suuf mooy saaman te di yàq i naanaka nun la madina nañu fay lañu suñ dee ba funux daa ñu dekkalaat xisaab ñi duñu fay xaala wax aji wax jooja nag xaalantum ndax yéen ñooñu aljanna muttaliyoona woyur lu ngeen ànd ak man ndax du ngeen ñëw ñu yóru ci sama mbokk moom ba xam ne mu jëm àndaale yi mu koy wax ci aljana fett ni ko ñun seetuñ moom nag muy wóorndu doomu bàyyam booba doon weddi dëkk yi seen ko jëbbiit safara nag fa tala atam wóorndu moom ci para palanteeri aljana waraaw tam gis mbokkam ma ci sooye jayim ci digg jayim de bu seen mbokkam ma ma nga jël digg safara nag lakk ba ñuul kub xaalam wax ne ko ma ngi koy reetaan nag foofu la reetaan jote sallaay ngëñël yàlla in kitta naka jege nga la tur di daalak ma de mu ne ko kaw teef ba may weddi loo dekki lekkete woo xaw nga ma alak de walaw laa neexamatu rabbi duggante ko nag xéewal ak borom sama ci gëm yàlla la kuntu konte ma nekk minal muhtadin ci ñun teewal ni ci safara si de su tax su nag li ma yàlla xéewal ma gëm yàlla kon ma nekk yow tey ci safara de daal di tëj palanteeram nag dellu si ci mbokkam ca aljana waxtaan nag afamaa naanu déet nun bi may dina ñu di way dee illaa mawtatana ndara dee sunu du laaga dee aji jëkk mooñ naa moos dee moom dootuñu fa jaar mukk laa dina dee gañ dee woon ca dina rek jeex na wamaa naanu déet nun bi moos sa bii nañu di ñuy bugal xéewal gi ñu nekk ci lañuy nekk faw duñ gis genn xeetu mbugal inna asaanaka lilee law moom alfawsu moom a di texe alasim gën a aji màggate lii daal mooy taxe gu rëy ñoom a saañu buur moo gën nusulan am am garab ak saxoom ga nga xam ne ma nga ja safara nga xam ne suñ ko bëggee lekk buñu teewee buñ ko tiimee rek mu ñori seen xar ya buñ ko saxee fot bu duggee ci seen biide butti xalas yëpp mu ci suuf ngir tàngaay te dañ ko lekk ngir xiif bu métti ba innaa naka nun jaal def nañ ko fitnatan mu di nattu li saalimiina ñeel way weddi ñe da garab googu xéefar yu bari réeral na leen ndax innaha naka moom sajaratun garab la mu taxruju dana mu génn fi asil jahim ci pot potof jahim de garab la goo xam ne mi sax ci safara ànd ak safara yépp talaha meññatam kaan na daanaka moom roosu shayaatini bopp ñangoor la de boo gisee meññan ma fay mel ni bopp yi jaani ñangoor ci bon fay noom naka ñoom la aakiloona way lekk lañu min haatuke ci moom te ñoom daañ ko lekk ànd ak la muy bon yépp ba maali woona te way feesal lañu min haat ci moom albutoona biide te duñ jëma dëgg nuus rek xam njëkkat dañuy lekk ba seen biit fees ndax ñooñ safara luñ lekk lekk ci seen xiif du dañ su may na lawum topp naka ñeenu leen ale ci kawam te shawban am njar mi xam yi munu nag mooy ndoxam ñi ma nga xam ne bax na ci safara ba moo gën a tàng safara su may na mar jaamam topp delluwaay feen day dal ci delluwaat ci safara fay takk ci seen kaw rek mbugal ci kaw mbugal la Abu Jahl daf ne kaay déglu leen di nari Muhammad di nar mu di leen wax safara soo xam ne fay lakk doj yi ba noppi di wax ne safara dafay soxal garab naka la safara suy lakk ay doj naka lay mën a soxale gàncax fitna ji leen yàlla fitna la woo xamuñ ne yàlla moom dara la tënd ko mu ñëw ci jëbëram ba ne su ma nee jox ma saqum rek na nga dëdd tànn ma ko xëbi lem def ko ba mu neex nga indi ko rek loolu mooy saqum ñëwee ne saqum yi nii ne ndaw si indil ma saqum gaaw ndaw sa daldi indi rek mu ne lekk leen sax xom bi leen Muhammad yi sëkkoon nga ñuy lekk rek na ali dañuy mën a ci wéy mu ne loolu rek la nag innahum naka ñoom alxoo fekkoon nañu abaahum ay baay seen daldi nañu di wéy ñoom yaram yoo raxoona dañoo fekkoon seeni baay réer ñu topp seeni baay rek réer na naka ñoom de wala xab dala la um cëb jëkk seen ak saro la wali na gën jëbëri xeeti xeeti jëkk yépp noonu lañu ñu ne bàyyi ngoog yàlla na baax ne doom néew na lu mu ca mën a génn rek wala wépp saaroo xam ne ci ñooñ Makka la wàcce danañ ci nekk li xisa yonent yi jëkk yére wala loolu lu muy jariñ defloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak tëkku tëkku ñu koy weddi de nañ xalage woon xeet yu jëkk ya noonu la ñuy mujj yi weddi ñoom itam de wala xadaar sal naa ñun de yónni woon nañu fi mu ci ñoom mun siri na way waa de ban su feebar kay fa kaal na kay nekk na aqibatul munzirina mu jóg ñu ñëwaat ñu bañ ilaa ibadillah lara jaam yàlla al mukhlasina ñi di way gëm wala xam naa dee naa oo nanu noowun noowun yonent yàlla noowun oo na yàlla de ba ko itam ñëwee dee am junne at buñ ko dóore dóore dóore ba defe ne dee na sànni ko rek buñ jëlee mu xiqi at dellu si waaraat leen de bay junne at nga re juróom fukki at yàlla nit ñëpp nañ ma doole yàlla nag ma dimbale rabbi laa tasaw azalimiina kafirin dayyaaran wala nee ma baax na al mujjiboona way nangu ñag ñaan ñun la képp ku ñuy ñaan nag nga nangu man yàlla maa ci gënde ma daal di wallu yàlla noonu labal ñi dem de wa andeena wa tan musal ko wa alaw ñoñam ñeen kar bi ci jàqare ja alasi mi jada aji màgg waaye lab ga la métti métti labalu noonu ña ko gëmoon wajaal naa def nan suriyatoo ay doomam umu ñoom albaaxina ñoo de way def ci mbindeef yi yàlla def yonent yàlla noomum ngir tëm ñoo def fay ci àddina de moo tax ñu di ko wax aadamam ñaareel gannaaw tuufaan jigéen ñëpp dañoo jërmel lu mooy ñetti doomi yonent yàlla noonu ñoom rek jur doom saam ak xaam ak yaasif ku ci ne jur na ay xeet saam moo jur dënkëb xorifa arab ak room ak faris xaam moo jub tënkëf sabaqa suudaan ak barbar ak xibt yaafis moo jub tënkëf siitun faqaalibatuy ak yaajooja ak maajooja ak turk ñépp ci ndigal yonent yàlla noonu lañ jóge moo tax yàlla ne def naa ay ngirtam ñooy ñooy ñi def ci àddina wa tarak naa tan desal alay ci moom tagg wu de aji fi laaxiri na ci way mujj ña te yàlla may na ko tagg wu rafet moom yonent yàlla noonu bàmmeelam nga ca koofa moom aadama yëpp ñoo Seydina Ali ñoo bokk benn bàmmeel salaamun na salaamun ak mucc ala nooyin aji nekk la ca nooyin fil aalamiina ci bindeewi inna naka noonu saalika kam nin faye nu naj fi danuy faye al muslimin way ween ñu def yonent yàlla nooyin angoog gaalam ga lépp lu mu ca xeebutoon amut ci àddina waaye mboolem dundal yépp yàlla fa leen fang ñu ñëw wër gaal ga bu tàllalee loxol la jorom góor dugg bu tàllalee loxol càmmoñam jigéen dugg mu dugal waaye yentant yeeg jaan yeeg jiit yeeg yooyu ba ci melant ba ñuy duggal ca gaal ga yonent yàlla daf leen da ngeen ma jox paas rek ñu ne ko suñ paas mooy ku tudd sa tur rek duñ ko matt moo tax yonent yàlla ku a ne salaamun ala nooyin fil aalamiina dara du ko mat du jaan du ji melante sax mënu koo mat soo mën da la mat la ñuy fayee way wéeral yéde inna hoo naka moom mi ne bari naa aji naka suux nañ ca mbayaat tuufaan de way na min siyaati xisa bu njëkk baa ngoog mooy xisa yonent yàlla noohu way na min fiati naka aji nekk la ci way toppam la ibrahim ibrahim de yonent yàlla ibrahima gannaaw ga di dee jamono ci dox seen diggante yàgg na lool itam terewut ci way ibrahima ca topp ñu ne ñaari junne juróom benn téeméer ak ñeent fukki dox na seen diggante Huud ak Saaliw dox na seen diggante ci yonent is jaa ba mu dikkalee rabba boromam bi xalbin ci xol salimin bu dee aji mucc ci bokkaale yàlla ba Ibrahima ñëwee ci boromam indi xol boo xam ne bokkaale nekku ci sikk nekku ci de yonent na ne nanu àqu bi shakk min Ibrahim ñoo gën a xëy ci sikk yonent yàlla Ibrahim bu muy wax na rabbi arini kayfa tuhyil mawta yàlla ne awalam tu'min mu ne bale walaakin yarmayna qalbi moom janoo janoo la bëgg de bëggut rek góorlu rek te gisul te ñun janoo la bokk moo tax ba laajam googa duutoon laaj ak sikkëri yonent ne ñun ñoo gën a xëy ci sikki Ibrahima de yonent wax na loolu ngir màggal Ibrahima ak suufeel boppam waaye moo gën a mat Ibrahima de ba dikkalee boromam nag ci xol boo xam ne mucc na ci bokkaale mucc na ci sikkëri isqaala ba waxee Ibrahim li ab yi ñaal baayam wa xaw mi ak nitu baayam maasaana lan la ala taabu doon ngeen di jaamu ma nga yedd baayam nag lu tax ngeen di lu ngeen di jaamu lan la attu fi doona da ngeen namm ifkan ay yàlla doona laay lu yàlla turi doona da namm ko ay fen yoo xam ne yéen a ko sos rek yàlla sakku ko moom ngeen bëgg a jaamu def ko muy seen yàlla ci nekk xeet bat bant bantam ba ko neex ne lii mooy yàlla jëmbat garabam ko neex ne lii mooy yàlla defal istate wala croix am ne lii mooy yàlla fen yooyu ngeen bëgg a wéyee fa maa zannukum luy njort seen bi rabbil alamin ci aji moom bindee fi su ngeen jaamoo yëfi caaxaan yooyu lu ngeen foog ci seen digganteeg seen borom mi nga xam ne moo leen sàkk te moo xeeyoo jaamu ngeen bàyyi ko dem di jaamu lu du dara fa nazara tam seet nazara tam seet in fi nujjoomi ci biddiw ba nga xamee ne bëgg naa xalak yàlla ya nag ñu ne suba la feet ji mu ne nii xool bi diwi wa qaala tam wax inni naka man saqimun dal na ma ràgg de mu ne xame naa ci bidiw yi daal ne man danaa xopp ëllëg duma mën a dem ca seen feet ja de fekk na bëgg naa des gannaaw be xaal ak yàlla ya kenn ngoog ci naram yi muy wax naa nar naa yatti nar ci hadiisi ramma laqal see ñëw ca saaru fajri ba ba ñëwee ci moom ne ko yaa xaritab yàlla jaanam a ngi bëgg a boole ñu gëmoon ak ñu gëmul ñëpp ñëwar wallu daf ne man naroon naa yaati nar de xaw yàlla dana ma ko jàppe tayam déet benn bi ci nar nag benn ba mooy ba nga xamee ne gor na yàlla ya ñu ne ko ku gor yàlla yi mu ne yàlla ji mag ji benn ba mooy ba mu àndeeg jabaram te duwaañ ba nga xam ne ku fa jigéen ju rafet soo ne sama jabar la rek ñu nangu ko soo ne sama jigéen la ñu bàyyee la ko bañ ko laajee jabaram daf ne sama jigéen la ñetteel baa ngi ba mu bëggee bañ dem ca seen ja daf leen ne man damaa xopp rek te jublu ca xam si naa xopp wala jublu ca sax sama xol xopp na ci li ngeen di def lu ci mën a am rek waaw gaaral la du fen waaye suufeel na boppam ba tuddee ko fen ba tawallaw tañ dëdd hanu walit ko mudbirina mbir mi ngi way dëdd faraaxatam jàng ilaa aalihatim jëm ci yàlla seen ya fa qaalatam wax mu leen di yejji alaa taakuluna a lekk ti leen yonent yàlla ibrahima ñëw fekk togg na ñam yi du jeex nag ñëw taaj ñam yi fa yàlla ya ne yàlla ya na barkeel ñam yi balaa ñëw dellu si ñu soog lekk ibrahima ñëw ne yàlla yi waaw lekk leen ñam yi ñu leen taajal jenn yàlla waxut ci ay garab rek la mu ne maalakum àndoo ak yéen laa tantiqoona wax ci leen lu tax du ngeen ma tontu faraxatan jàng alayhim ci yàlla ya darban dana mu gor leen ak gor bi kattan mu daal fab seeni ñoom rek di leen gor gor yàlla yépp bañ tëdd ci suuf ba mu des jenn yàlla ju mag ja mu fab seeni ñoom yépp ba jën ak daal néegam tëdd fa aqbaloo tañ jublu si ilay jëm ci moom yasifoona mbir moom dana gaaw ñu daal dellu si nag fekk damm nañ yàlla yépp xaala mu wax nag ñu ne Ibrahima yaa yaa gor yàlla yi xaala wax Ibrahima ataa bu dina da ngeen jaamu maatani toon la da ngeen xett ko walaaw te yàlla xalaqakum bind na mu leen woo maataamalo nag la ngeen di jëf ngeen di jaamu lu du dara lu may doj ngeen xett garab ngeen jëmbat loolu ngeen def muy seen yàlla yàlla mi leen bind ngeen wàcc ko te moo leen bind bind yàlla yi ngeen yi ngeen di jaamu xaaloo ñu wax ne ibnoo tabax leen la woon ñeel Ibrahima bul yaanam tabax Ibrahima mii gët def nii suñ yàlla yi laal safara lakk ko rek ba mu def këriñ boo war a doo fayam Numroos daal di képp ku nekk ci àddina rek na taxan weer ci kanam ku ne taxan ku xopp sax da nga fay ku la taxanal ñu jur waaw matt ma nag waaw tabax wërale ko daldi ko taal nag bam tàkk faal ko sànni leen ko fil jeey mi safara sa rek ñu ne nañ fa bi bàyyi ma ne ko ja safara sa fa araadoo sañ nam bi ci kay doon pexe mooy sànni ko ja safara sa la sani nañu di ñu nabde ba nga xamee safara sa ba safara sa ne tu la naaw ci jaww yi jaadi ne fenn ngir tàngaay ba ñoom mënuñoo jege safara sa wax ba sànni ci Ibrahima dañoo def machine de machine boo xam ne bombe la boo xam ne buñ ko ca dugalee rek moom mu sa machine ba sànni ko ca safara sa bañ bëggee dugal Ibrahima ca machine ba malaaka yi ñëw téye ko rek ñu yëkkati yëkkati mënuñ ko Iblis daal di ñëw ne leen malaaka yi ko téye te malaaka du gis awra futti leen ko te xoo jigéen ñi ñu ràng waaw bon malaaka yi daañu dem de ñu daal di jigéen ñu ràng ñu futti yonent Yàlla Ibrahima waaw daal ko sànni def ca bomb ba nag di ko sànni yàlla ne safara si seddal dana sedd bi musal Ibrahima de safara sa daal di sedd rek dawe woon na ca saaru lem deyaay wax moom Ibrahima gannaaw mu mucc ca safara wa de nii naka man na aji dem la may laa rabbi jëm ci borom sama te yaa xam na moo jubal ma de mu ne maa ngi génn gàddaay maa ngi dem ca yàlla loolu wane na yàlla nekkul ci kaw de Ibrahima booba saam la jëm Palestine fa la jëm jóge ci araab waaye daf na ci boromam la jëm de jëm ci yàlla téye na rek la yonent ne ku gàddaay jëm ci yàlla kam yonentam kooku ci yàlla kam yonentam la jëm ku gàddaay di wuti àddina wala jigéen gi mu bëgg a takk gàddaayam nga jëm ci la ko tax a jóg moo tax Ibrahim saam la jëm waaye na ci yàlla la jëm <clears throat> jaam yi ñaar lañ jaam boo xam ne jëfam daf koy jëf ci coono boppam ak jaam boo xam ne yàlla koy dimbale ci jëfam Muusa ak Ibrahim yàlla nett na seen dem ci yàlla wala ma jaa Muusa li miqaatina Muusa dikkal boppam dox na ba bëgg dee Ibrahim moo demal boppam inni zaahibun ilaa rabbi sayahdiin bokkut ak yonent yàlla muhammad mi yàlla ne subhaanallazi asra bi abdi laylan moom yàllaa ko rañaane rek amul ca benn coono lim ko may nag la may xeetam itam xeetam itam sanurihimu ayatina fil afaaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq ñoom iraatu la duut seen jëfal bopp rek te ñu nag nga xam ne yonent bi ndimbalal yàlla la say rom te tamitam seen seeru ci ndimbalal yàlla la ñaan ak ñi nga xam ne seen seen jëf ci seen coono la aju woon naka noonu seen xeet yi seen jëf ñu ngi aju seen coono rabbi yow borom sama xab yàlla nga may lii ñaan ma doom mina saaliina ñu bokk jëwoy xiw ña yonent yàlla ibrahima nag ñaan yàlla na ko yàlla may doom te doom jënay saalihu wa basharnaahu tan bégal ko bi xulaamin ci fero xalimin wuli aji lewe de yàlla may ko feroo xam ne ku lewet la wala ma balaxa ba mu jotee ma ànd moom saaya jëf ba nga xamee doom je dem na bay dijj ba am fukki at ñett nga xam ne mën naa ànd ak baayam di ko dimbale ci lu muy def xaala mu wax moom Ibrahim yàbbu na yow doom sama indi yéen a kaman araa dana ma gént fil manaami ci nelaw am yéen a kaman asbaw ka dana ma rendi la de mu ne ko yow doom man de damaa géwél sa di la rendi ci ndigalal yàlla te géwél sa yonent kat wayu la yàlla daf maa digal ne naa la rendi de ban tur teetal ma ba tara lu ngay gis maa ngi lay diisu loo xam ci yàlla ne naa la rendi xaala mu ne yaa abati yow baay fan defal maa tuuma la def na digal la ko de te taji du ne ngaa fekk ma insha allah ndem sam na yàlla mi na saabiri na bokk ci roy mu ñeem loolu la ko doom ji daal tontu ne ko defal li sa borom digal ren li ma ma fekk moo ma bokk ca mbooloo may muñ de kooku loolu la wax mi na am na ñu mandat moom Musaa ko gën a dëgër kuur waaye ba sa tajiri ni ya insha allah moom mu ñu de ndax moom kenn la falamma aslama bañu jébbaloo wattalaw tam narmal ko lil jabini jaheriya ba nga xamee Ibrahim jébbalu na ndigalal boromam nag te nangoo rendi doomam doom jébbalul ndigalal boromam ba nangu ñu ko mu nërmal ko nag dali paaka ba dawal dawal dawal dawal paaka ba te daw wanaa day naaw tan woo ko am na ka mbiran bit yaa Ibrahim yow Ibrahim a saddaxta dëggal nga ruuyaa gi wen def nga li la yàlla digaloon naa naka nu kasaalika naka nu fay Ibrahima ma gis lañu fay al muslimin way wenan ña inna haasa naka li lee law moom albalaaw moom a dina tool mu biinu buri aji bis wa fa day naa ton jël ko bis bin cim xaar muñ ren mu buri aji xaaf moo xam ne mu rëy la mu jóge ci aljana rek <coughs> yonent yàlla Ibrahima ngoo <coughs> ñaan na yàlla doom yàlla may ko benn doom doom bi dem ba xam ne toll na fi mën a jëfand ak moom rek fukki at ak yàlla ne ko rendil sa doom jooju mu gisu doom ji doom ji ne ko defal li yàlla digal danga ma fekk ci ma bokk ci way muñ ya di jóg fab paakaam ne doomam kaay gunge ma dem fa lay rendi ji xar ca Makka la daal di topp ci baayam da agsi fi jabara ju jëkk ci tollu Iblis toogandu ko ne ko Ismaayil fooy jëm mu ne damay gunge baay dafay rendi ji am xaaf mu ne ko rendi ji wut xaaf de yow lay rendi mu for juróom yaari xeer sànni ko Iblis wéyati ba ci Jamratul Wusta Iblis doganu ko ne ko Ismaayla foo jëm mu ne maa ngi ànd sama baay mu rendi ji am xaar mu ne ko ji wut xaar de yow lay ji de wàññeekul bu for juróom yaari xeer sax di ko Iblis ñaar yaa ba noonu ba tey loolu moo tax ñu yoonal ku haj Makka ci bés boobu da nga jamra yooyu de ci bés mi noonu yooyu da nga jamra yooyu Ismaayla sànni woon bañ demee ba ca fa mu yéexalee xaaf ma nag Ibra eh, Ibrahima ko tër daal di bët yi dëpp ko ba garandi Ismaayla ne ko yow sama baay bul takk sama bët yi bul takk sama cër yi ma ndax yàlla xam ne man nangu naa nga rendi ma soo ma soo ma takkee dafay mel ni dama doon bañ fekkil bu mi ma takkee mu teg ci bu yowam sat mu daal di teg paaka ba rendi rendi paaka bi jëfut dara moo tax léegi dama rendi mu baax mu ko def bul ma gis nga rendi mu rendi rendi def rendi rendi paaka bi jëfut dara paaka mën na jëf lu borom bi bëgg ñu jëf dina ko dina mokk def nga fa paaka bi nga def bu ko Ibrahima def loolu yëpp taxul paaka ba def dara naa ko def nag yàlla daldi ne Ibrahima dëggal nga ma la santoon Jibril daldi wàcc indi xaaf ma nga xam ne moom la Haabil jaamoon yàlla ca jamono Adama te safara wàcc yóbbu ko ndekete yoo boobu mu ngi ca aljana ñu di ko yaxal lu nga day ni aw ñey mu Jibril wàcc xaaf mu mu ne ko rendil xaaf mii nag te bàyyi sa ji def nga la yàlla digaloon mu rendi xaaf mooma ci bésu tabaski loolu mooy sunna si tabaski bët bu set bu bés boobu jotee képp ko am kattan ci rendi xaaf war nga rendi xaaf le ba ñu rendee Ismaayila ba léegi liñ fi rendi ci xaaf su su ci daje woon gaal mën cee dox de wa tarak naa doon defal ale ci jëf jooju fi laaxir na ci way mujj ña tagg wa rafet de salaamun musal su kenn ci nun yàlla ala ibrahima ci a kadhalika kam niñ faye ibrahima moom na jiite la ne fay almuslimina way ñëret inna woo naka moom mi ne bari naa ji nekk la ci jàmm sunu almu'mina ñi di way gëm wa basharnaahu tan bégal ko bi isaaqa ci isaaqa yàlla bégal ko nag ne ko dina ko may doom ci tuddu isaaqa na biyan bi du budu yonent bi ne sari na wokk joori yu ñëw moo tax de koo de yi xëccoo nañ ci ku kan lañu daldi ci ñoom ñaar ñu ne Isaaxa mooy ku ñu te bataaxel ba Yuusufa Yaqooba bindoon Yuusufa ne tukkee ci Yaqooba kuñ selal yàlla doomi Isaaxa kuñ rendi yàlla doomi Ibrahima xalilulaay wane na ne Isaaxa kuñ rendi moom la yow di sukkandiku ba ne mooy kuñ rendi ka ne kuñ rendi Ismaayila la de laaya ji nag li mooy ne Ismaayila ay ku ñu de ndax nett li na rendi bi ba noppi soog a bëggal Yaqoob soog a bëggal Ibrahima ci ne dana jur doom ji tudd Isaaxa de te itam rendi gi na ne Makka la xewe te Isaaxa moom mës la dem Makka saam la ne woon de Ismaayil mooy ku ñu de loolu wét laaya ji nag ñetti ñaareel lañ ba noppi nag ba mu jeex mu soog a déglu ci xam nga Isaaxa rek Isaaxa ngi soog ñëw moom. nabi andi ci bëgg jëlante ne saa yu wax ci yéen ne wa baarak naa tan barkeel alayhi ci moom yàlla barkeel na lool ñu jirtal Isaaxa ndax moo jur Yaqooba te Yaqooba moo jur Heesu ak ah, Isaaxa moo jur Yaqooba ak Heesu Heesu moo jur tubaab yëpp Yaaqooba moo jub yeneen ci bani Israayil yëpp mboolem xeeti yahuud yi baarak naa barka nañu alay ci Ibrahima wa ala Isaaqa ak ci Isaaqa de wa min duriyatihima ci kenn ci sëtteen muhsinun aji gëm yàlla wa saalimun ak aji tooñ mu ngi di jub di kéefar li nafsi ci boppam de am na ci doom nag ñoo xam ne baax nañ na am gëm nañ yàlla waaye am na ci ñoo xam ne dañoo weddi ak dañoo weddi yàlla de wala xam na man naa xëy na nu kese ñetteel ja ala Musa ci Musa Haruna Haruna kese ñetteel ja mooy kese Musa Haruna moom yàlla xëy na leen ak yeneen ci kon a jéenaawuma te nu fa leen waxawuma ci nit seen ñoom kàr bi ci jàkkaarloo yàlla si ñu gërëm aji màgg rek musal na leen ñoom ñaar ñëpp ci pexe Firawna ak jaamloo gam doon jaamloo bani Israayil ñoom mosuñ faa jaar wa nasarnaahum dimbali nañ leen ci Égypte wa kaanoo dañ nekk hum ñoom alxaalidiina di way nodde wa ba xitte seen sang yàlla dimbali leen bañ not xitt waatee naa ma tan jox leen al ba al mustaqiima ba daa ji jub mooy tawreet waatee naa ma tan leen siraata yoon wa al mustaqiima ba daa ji jub wa tarak naa tan desal alayhimaa ci ñoom ñaar bil aaxirina ci way mujj ña tagg wu rafet salaamun mucc salaamun mucc tukkee na ci nun yàlla ala Musa ci Musa wa Haaruna Haaruna naa na ci leen dina mu maanaka ñoom ñaar mu ne baaj naa aji nekk lañ ci jaam sunu al mu'minu ñu di way gëm de wa inna Ilyaasa naka Ilyaas la minal mursaliin aji nekk la mu jëm ñu yónni ñëre yi yónnoon te bi Yàlla la doomi mbokkam Haaruna la woon ci mbokkam Muusa moom la Yàlla yónni woon ci baala bakka mu di leen waa de is xaala bam waxee li xaw mi ñeen itam alaatu taquna aragal di leen ak sa doon da ngeen jaamu baalan baal moo da ngeen di jaamu baal baala xërëm la woon boo xam ne waa ji ñuy wax bakk moo ko sosoon ci dina ñaar fukki xasab ak ñenant dem ruusu ngalam rek la ñu sàkkal ko ay xarkanam sàkkal ko ay cër sàkkal ko ay bëkk néeg yoo xam ne ñenant bëkk néeg yoo xam ne ñooy méngoo jaamu ga ñuy jaamu xërëm booba ba yàlla yónnee nag yonent bi ci Iliyaas la di jaamu jaamu leen yàlla ki kana di jaamu baala bakka mi ko defoon nag moom lañ ko laafal ñu naa baala bakka baalu yàlla lay firi ci luxa nag nga xam baalu dana firi jëkkër o bon la tuur naa aqub rabbiin na mooy boroomu jabaram ngeen di jaamu baala def ko seen yàlla wacc yàlla dafa doon ko ngeen di yaa sama xaar ko ngeen di wax ci bind ngeen wacc yàlla mi nga xam ne moo rabbukum mooy borom seen wa rabbu abaayikum seen borom baay seen la wala ñu di way jëkk de parce que la mu dara ñu teewal ñu jëm bugal ma de ibrahima baadalaay ndara jaami yàlla al muxlasina ñu di way gëm du may wa tarakna desal nanu alay ci moom fil aaxirina ci mujj ne sala tagg wu rafet de salaamun ab mucc salaamun mucc ku kene ci nu yàlla ala aliyaasina ci ñoom yaasiin de ba nga xamee ne wedd nañ ko nag yéefar ya def seen koy xalak ci Jibril ñëw ne ko demal ci gannaaw dañ wala loo fa gis ragal war ko rek mu ñëw fekk safara si tàkk safara si tàkk la melaw fas waaye safara suy takk la mu war rek mu mu naaw moom de yàlla wàcce buggal mën ak xalak xeetam nga naawoon dinaa naka nun te saalir kam nin fayee kooku na ji jaam sunu almu'minu ñi mooy ñenanteel wa ina loot la minal muslimu aju naka la ji ñen ñi te say loot nag moo juróomeel is na jeenaaw banu musaleeko waa mu ñu mboole illaa joosan la rek ta borom ko aji nekk la ca way desuñ ca mbugal ma de su ma dambar naa topp nu alak laa na ñeneen ña way na kum ta naka yéen makka la tamur dana da ngeen romb aleen ci ñoom ci seen jahim de mus bi na mu ngeen way subalu de wa bi layli ak ca guddi wa falaa taqilana lu sara ngeen xelu yéen yéen makka ba xam ne la wàcc jënitu lóor dana wàcc ci yéen de teralewu ko teranga jum terale ñu ko jiitoon te sadu ci nag la ko tëjee woon wa kadhalika inna kadhalika najzil muhsinin salaamun ala nuhin inna kadhalika najzil muhsinin salaamun ala ibrahim salaamun ala musa haruna hatta salaamun ala ilyas loolu amul boobu teraanga ndax waaw la nga xam ne moom la feeñaloon ci tiit ca mu mu jëm de way na yonus a naka yonus la mina muhsinin aji nekk la ñu ñu yéen ña is abaqa ba mu dawee ilal fulki jëm te ga almasoni ga di jëm feesal ci mbindeef de yonus itam moom la yàlla yónni woon seen ca Mawsal ca Iraq moom itam amu teraangay ñu tëjee laa ci saam salaamun de ndax moom itam gàddaay na ci lu dul ndigal te saaxaama tam wantale bam gàddaay dugg ci gaal nga xam ne waaw yàlla digalu ko gàddaay ga géej ga naqadi ñu ne suñ gaal ñu daal bu masaa naqadi rek jàmbu yi dawa ci nag ñu ne nañ wantale buñ gisee ku bantam bant bi dal rek ñu sóob la ci géej gi de ba mu wantalee fokkaana tam nekk ñeen mu xaw dina ca ñu ngot ña de bañ wantalee bant ba moom la dal de ñu ne ah, ñu rus ko sànni ga géej ga moom mu sànni ba fa mu ci géej ga de bañ ko sànnee ca géej ga jën wa dal di ko wan de jënam woowu ci ndëri fukki ndëri dem aljana ci la bokk wowata moom mu aji di kële mu nuñ ko yedd de te fekk na yedd na fa boromam de ndax gàddaay na ci lu ndigal wala wala ana woo dugante kon naka moom kaana nekk na mu mel mu sabbiina jaway sabbal ña mel mu sabbiina bokk na jaway di ña yàlla tuddu guddi aji bari lalla bi sa kon tay mustax bi bat nii jëndi dem ba ilaa yoon wi wasana ba ci bis ba def na dekk leen waaye yoonu bokk na ci jaamu yàlla yi nga xam ne dañ doon bari tuddu yàlla ba nga xamee ne jën wa wan na ko mu nekk ca jiitab jën wa jën wa nekk ca xóot xóotab géej ga ci lëndëm ak guddi mu fàttali ko borom de daal di ne laa ilaaha illa anta subhaanaka inni kuntu mina zaalimiin yaa Jibril daal di ne maa ngi dégg tudd yàlla wu neex ci barab bu mu lu xew yàlla ne sama jaam yoonu moo gàddaay ci sama ndigal natt naa ko ba xam nañ ko ci géej aw jën wan na ko waaye ba nga xamee ne yoonu sa tudd boromam rek jën wa daldi ko gëkkate lakkal te ñëw ëllëg daawaango su fekkee ni dëgg la yàlla daf koy dëggal su fekkee ni tey dëgg la soo xootewut sax yàlla soo xooteeru duwut dëgg nag loo wax wax yàlla dana la fenloo Firawna woote na ne wa ana minal muslimiina waaye daawa rek la du dëgg yàlla ne innahu kaana haaliyan minal musrifiina yàlla ku jéggi dayoo la woon ci ñu yàq na aw wooteem Yunus moom dem na toroxlul boppam ba wax ne kuntu mina zaalimiina bokku ci zaalimiina waaye sawaab ma tax na mu askan boppam ci zaalimiina yàlla ne falawlaa kaana minal musabbihiina yàlla moom boole wu ko ca saalimiina yam boole boppam yàlla na ko boole ca musabbihiina waaw bu tax soo nag lam bokk ca musabbihiina nag kon mu def ci biir jën wa ilaa yawmi wasoona ba jëlee ko def na dekkal nit ña de allahumma salli ala